أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستطيعون يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم آخر وارتب وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ولو أرادوا الخروج لع ولو ولو أرادوا ولو ولو أرادوا الخروج لعد dawul la aud la aud dawlahu wadda walaw araadul xuruja la addu lahu uddatan walakin kariha allahum bi'aasahum walakin kariha allahum bi'aasahum fasab صحبتهم وقيل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 ci kaw daaba maanaam toog ci kaw daaba maanaam taxaw arafa ma loolu loolu maanaam gisoon nañ buntu boobu ñu gisoon ci sayyidat hadiisu sayyidat ummu euh, fadl radiyallahu anha mu ne anna naasan ixtalafu indaha yawma arafata fi sawmi nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ba'duhum huwa saa'im wa qaala ba'duhum laysa bi saa'im fa arsaltu ilayhi bi qadahi labanin wa huwa waaqifun ala ba'irihi fa sharibahu mu ne daf nit ñi dañoo nit ñi dañoo doon moom ci moom sayyidat Ummul Fadl radiyallahu anha ca bisub Arafa ci koor Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ñu naan dafa woor ñii ne déedéet wóorut euh, mu daal yabal nee na ma daal di yabal mm, këll boo xamante ne euh, meew moo ca nekk mu fekk moom mi ngi taxaw Arafa waaye mi ngi taxawoon mu ngi toog mi ngi ci kaw gëléemam mu daal di koy naan gisoon nañ tamit baabul jami' bayna salaatayni bi arafa buntu bi nga xam ne mooy wax dajale gi ñu dajale diggante ñaari julli ci arafa mu ñu gisoon ne mu hadiisul mu'allaq bi mu ne wa kaana ibnu umar radiyallahu anhuma idhaa faatatahu salaatu ma'a al-imaami jama'a baynahuma mu sayyidina abdullah ibnu umar radiyallahu anhuma su fekkentaan ni su fekkonte su fekkee ni eh, dafa dafa nekkoon koo xamante ne su ko faataan julli ànd ak imam bi ci arafa maanaam da daan di dajale naka noonu gisoon nañ ci hadisu sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la doon wax eh, ne eh, eh, bi nga xamante ne Salim dafa ne dafa dafa wax Hajjaj ni ko in kunta turidu sunnata fa hajjir bis salati yawma arafa donc su fekkente ne da ngaa nam sunna maam daj sunna rek kon na nga daal di teela euh, julli bisub arafa euh, nee na euh, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daal ni ko sadaqa maanaam wax na dëgg ndax innahum kaanu yajma'una bayna adh-dhuhri wal 'asri fi sunna nee na ma ne ko na um, ne sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu radiyallahu anhu maa ne wax na dëgg ndax ñoom de daan nañ daldale tisbaar ak tàkkusaan loolu moom mooy li ci sunna maanaam loolu mooy sunna moo tax Euh, bi nga xamante ne moom la euh, imam az-Zuhri rahimahullahu taala laaj euh, Salim ne ko ndax sunna ban sunna la ñuy wax ah maanaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo def afa'ala zalika rasulullah sallallahu alayhi wa moom Salim daf koo toon ne ko hal tattabi'una fi zalika illa sunnata maanaam ndax da ngeen topp illa sunnata ndax da ngeen topp ci sun sunnay keneen maanaam seen sunna lu dul sunnaam sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ tamit baabu qasrul xutbati bi arafa buntu bi nga xam ne mooy wax ne xutba bi gàttal xutba bi ci arafa maa ngi gisoon ci euh, euh, tamit euh, xadis boobu mooy ba bi ñu gis bu sayyidna Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la ko wax ne que in kunta in kunta turidu an tusiba sunnata al yawma faqsir al wa ajjil al maanaam loolu la ko Saalim wax maanaam Saalim doomu Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma radiyallahu anhum maanaam moom moo wax Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi ne ko bu fekkente ne da bëgg euh, da sunna dëgg-dëgg tey maanaam na nga daal di gàttal li nga xamante ne moom mooy xutba bi te nga gaawee taxaw bi Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma daal ne ko wax na dëgg gisoon nañ tamit baabu ta'dil ila al-mawqif maanaam buntu bi nga xam ne moo wax ne dañoo war a gaawee jëm ca ñu gisoon ni amul dara a ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi waaye gisoon nañ ni ci am na ci riwaaya yi nga xamante ne moom la euh, euh, moom la ñu solo bu nusxa bu ak yeneen i imam ñu rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne imam al-Bukhari daf ci yokk ne li may li tax indiwu mu fi benn xadis maanaam xadisu euh, imam Malik bi weesu rahimahullahu taala te mooy bu sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu taala anhuma bi nga xam ne moom la doon wax ak xajaaj maanaam ak saalimu ba doomam ah, boobu rahmatullah alayhi maanaam loolu moom mooy eh, xadis bi mu ci naroon indiwaat waaye dafa ko bañ a baamuwaat ngir ne eh, da ko soloon ci abdullah ibn yusuf ba pare soloo ko ci abdullah ibn maslama al-qanabi rahmatullahi alayhim eh, te indi mënu ko woon maanaam boobaa mu bugg ko baamuwaat naka noonu gisoon nañ ci tamit baabul wuquufi bi arafa buntu bi nga xam ne ci jëmmi boppam mooy wax ci wàllu taxawaayu arafa ñu gisoon ci hadith sayyidina Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu euh, bi nga xamante ne daf doon wax naan euh, maanaam mu ne adlaltu ba'iran lii adlaltu ba'iran lii fa dhahabtu atlubuhu yawma arafa fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam waqifan bi arafa fa qultu hadha wallahi min al-khums fa ma sha'nuhu ha huna maanaam euh, li nga sama gëléem dafa réeroon ma dem nag di ko wër euh, bisub arafa nee na ma dem euh, gis yenente bi sallallahu alayhi moom mu taxaw arafa ma ne mais kii ci xuus si la bokk luy mbirum fii maanaam lu mu fii def euh, te loolu nag jamonoy jaahiliya la woon maanaam du jamonoy du ajub l'islam maanaam waaye bi mu tuubee ci la xam dëgg-dëgg lan moo tax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa ta'ala ndaka mësa leen ak li nga xam ne moom mooy njub ak mbaax ak dëgg naka noonu gisoon nañu li uh, uh, uh, sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha waxoon ci wàllu xums yi tamit ndax ñoom nit ñi nañ daan def mooy ne dañ daan jugi Arafa maa kaana yufiidu jamaa'atu naas min Arafa waaye wa yufiidu al-xums min jamaa maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñi ñoom dañ daan jugi Arafa waaye xums yi ah muy Quraysh yi ak ñi mel ni ñoom ñoom dañ daan jug dañ daan taral maanaam ci seen wàll gi ne ñoom du ñu génn xaram bi dañuy dem euh, du ñu kon duñu génn arafa moo tax ci jam ala maanaam Muzdalifa foofu la ñuy euh, foofu lañ daan euh, foofu lañ daan jóge ñoom pour mën a dem Minan ak gannaaw ga loolu nag moom la doon wax ne moom la soxna na radiyallahu anha ne hadhihi al-aya maanaam thumma afidu min haythu afada an kooku loolu ci ñoom la wàcc maanaam mooy ne topp nag na ngeen bëbbee maanaam na ngeen jóge maanaam dafa wax baatu bëbb maanaam afidu ah, maanaam bëbb alxuraan daf kaa jëfandikoo fii ngir melale ko comme ndox maanaam ndox muy sotteeku di dotteeku ndax bisub Arafat maanaam nit ñi ci àdduna bi maanaam nit ñi dajaloo foofu war a jugéendoo ñoom ñëpp di di di di di di di bëmaxante wala boog di rek loo maanaam di dem ca ah, ca Muzdalifa loolu kon maanaam moom la melale ak ndox mi mu daal di wax ne Euh, loolu mu daal di koy tudde euh, afa maanaam euh, summa afiidu min haythu afaada an-naas maanaam fekk li ci njëkk mooy laysa alaykum junaahun an tabtaghu fadlan min rabbikum mooy ne du aay aayul ci yéen ngeen di wut ngëneel ci seen bu tukkee ci seen borom subhaanahu wa ta'ala maanaam loolu daf kaa bi mu waxee naan fa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa maanaam na ngeen wut yóbbal waaye gën di yóbbal moom mooy ragal yàlla Ah, ah, wattaquun yaa ulil albaab na ngeen ma ragal yéen ñi nga xam ne yéen borom xel yu ñaw yi maanaam ah, na ngeen teet mooy tandiku lépp loo xamante ne day wuuteeg sama ngërëm loolu nag gannaaw ga nag mu ne waaye nag aayul maanaam aayul soo leen demee ngeen aj ba pare maanaam ngeen mën a nag wutaale maanaam ngeen defaale commerce wala boog ngeen defaale loo xamante ne daal ngeen di wut dàq seen wërsëg foofu maanaam fa iza fattum min arafatin soo leen jugee arafa maanaam kon nag ngeen jugee maanaam di ñëw jugee arafa fadkurullaha na ngeen tudd yàlla inda al mash'ar maanaam fa moom lu tuddee al mash'ar al haram maanaam euh, mooy euh, maanaam symbole bi nga xamante ne mooy mandarga ak borom bi subhaanahu wa yi nga xam ne mooy yu yi moom mooy euh, Muzdalifa maanaam lii aaya bi day tegtale ne Arafat bokkul ci xaram bi et que Muzdalifa moom ci xaram bi la bokk maanaam kon nangeen ko tudd euh, te taxaw taxawaayu Arafa tamit dafa nekk loo xamante ne ponk la ci ponk yi aj ba nga xamante ne xattaa mooy ponk biñ gën a juboo maanaam ci ponk aj yi ci anam goo xamante ne euh, képp koo xamante ne taxawu ko maanaam sa aj bu baaxul comme li nga xamante ne noonu lañ ko xame euh, te loolu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Arafa maanaam aj daal mooy taxawaayu arafa maanaam mooy boo taxawee taxawaayu arafa loolu ponk la ci aj mu daal di euh, wax nag kon nag kon na ngeen bi mu ne fazkurullaha indal mashar haram ba mu ne wazkuruhu kama hadakum te na ngeen koy tudd maanaam di ko tudd di sabbal di kabbar di wax la la la maanaam mooy takbiraat yooyu na ngeen koy tudd foofu noonu boo leen demee ca Muzdalifa waaw ngeen tudd ko kéem ni nga xam am ngeen fàttaliku ni mu leen gindee moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala wa in kuntum donte nekkoon ngeen min qabli ci lu jiitu lool la mi nag bool leen a bokk ci nga xam ne ñoom ne ñuy sànk mu ne suma topp nag maanaam mooy itam bàyyi leen xel lii afidu min haythu afada an-nas maanaam na ngeen di bëbbee di jóge fi nit ñiy jóge te moom mooy arafa maanaam na ngeen jóge foofa laa ngeen sàkku jéggalug yàlla inna allah naka buur yàlla ghafurun ku yaatu jéggal la rahimun ku yaatu yéen mën de la léegi nag ñu daal di war a gis baabu sayri iza dafa min arafa maanaam kon lii maanaam li ñu mujjee gis maanaam ci waxu soxna Aysa bi radiyallahu anha dafa daal di lëkkaloo ak bii nga xamante ne moom mooy buntu bii nga xam ne moom la wax ne baabu buntu as-sayru euh, dox maanaam mooy tukki iza dafa su fekkente ne dafa jañu maanaam mooy dafa génne min arafa ci arafa maanaam nit ñu nit ñi bu ñu génne arafa tukki boobu dañ ko war a def maanaam kon dem tukki ak naka la tukki booba di amee loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala no se buntu bi maanaam ndax dañoo war a gaawtu wala dañoo war a dox ndànk wala boog nan la ñu war a def doxin wu nan lay mel loolu noonu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daa di nosee buntu bi mu ne qaala bi isnaadil muttasil fil kitaab li haddathana Abdullah ibn Yusuf mu at-Tinnisi qaala akhbarana Malik imam daarul hijra an Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam an abihi mu jële ci baay Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam annahu qaala su'ila laaj nañ Usaama ma sayyidina Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu wa ana fekk man jaalisun maa ngi toog ne ko kayfa ana naka kaana la nekkoon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yasiru doon tukkee fi hajjatul wadaa ci hajjatul wadaa hiina dafa'a ci jamono jamuy jañoo maanaam di jugee arafa maanaam naka la doon tukkee ci jamono jamuy jugee arafa loolu nag la taxoon ñu ko koy laaj mooy dañoo xam ne moom moo nekkoon ci àndoon ak moom bis booba ci gëléemam ci war waayam mooy alqaswa ah. Euh, maanaam gëléem gu barkeel googu nga xamante ne ah, am na barke bu rëy rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la doon war di di aj ah, dégg nga moom kon moom ñoo moo tax ñu di ko ko laaj nag kañ naka la yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon doon tukkee doon doxee doon demee xaala mu ne kaana daan na tukk kaana nekkoon na yasiru doon tukki al anaq al anaq moom mooy euh, tukki gu yemamaay maanaam kon daan na dox dox doxu yamamaay rek daa nekkutoon di gaawtu nekku woon di euh, di euh, di di di di di yéexantu waaye fa iza wajada su gisee fajwatan maanaam ak lu ubbeeku maanaam mooy yoonu ubbeeku te moom mooy xam nit ñi dañuy demandoo maanaam day xat maanaam bu nit ñi demandoo moom laa budda day xat léegi nag su gisee yoon bu xaw a ubbeeku rek léegi bu boobaa mu ne naffa mu daal di gaaw naffa mu daal di gaaw ah nga gis ne kon baat baat euh, maanaam noonu la doon def maanaam da doon dox ndànk comme ñëpp ñu doon doxe waaye su gisee yoon yu bépp mu gaaw ko maanaam kon loolu moom mooy mbir mi da dafa aju rek ci circonstance yi nga xamante ne moom ngeen di jañoo qaala Hisham mu ne Hisham ibn Urwa daan ne wan nafs maanaam loolu lay leeral nafs mu ne fawqa al anaq féete kaw al anaq anaq moom mooy gaawtu ah maanaam mais du gaawtu boo xamante ne mooy day eh, eh, maanaam eh, day day du yegg ci daw maanaam mooy waaxu voilà mooy xeetu waaxu du yegg ci ay xil waaw mooy nag mu ne nag fawqalaa nag kon moom moo féete kaw ah maanaam li nga xamante maanaam moom mooy dox gu yemamaay gi hmm? dégg nga euh, maanaam alaq mooy dox bu yemamaay waaye bu jege bu gaaw maanaam day yemamaay du gaaw waaye day gaaw dégg nga mu ne euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala nga léegi di leeral loolu di leeral mu ne fajwatun maanaam comme fi mu ko gisee mu ne fa iza wajada fajwatan su gisee fajwa mooy muttasa mooy lu yaatu wal jami'u maanaam mooy mbooloo bi maanaam mooy pluriel bi mooy fajawaatun hmm? voilà ak wa fija ak fija dañu ko wax fajawaat dinañu wax fija mbooloo mi wa kadhalika naka noonu euh, rakwatun maanaam day wane ni melo rakk wa maanam dañ naan rika moom tamit rakwa moom mooy comme xeetu kafteer euh, rek boo rika voilà moom mooy bu bu yaat yu bëri voilà mu ne manaasul euh, xam nga Euh, comme sourate wala tax xiina manaaf ah mooy weesu na jamonoy daw rëcc na wala tax xiina manaaf maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer yi bu yowmal qiyaama moom jeex na léegi nag euh, mu ne laysa nekkul xiina firaar jamono daw maanaam li muy tekki mooy euh, li mu bëgg a leeral fii moom mooy man mooy naafa yanuusu loolu boobu noonu manaasan bokkut ak nafsa maanaam bokkuñu fi nga xamante ne bokkuñu ay racines nafsa li muy tekki moom mooy gaaw naafa li muy tekki moom mooy xel daw maanaam loolu lay wax ne bokkuñu racine maanaam lool moom moo tax mu indi wax ji nii waaye comme que day bëgg di indi ne damay bañ nga foog ne nafsa bi moom mooy bi nekk ci alxuraan fële moo tax mu daal di indi wax ji ne la du bon du benn maanaam nga gis ne Sahih Bukhari tamit téere luxa la en même maanaam day laaj jàngale waale baat yi nga xamante ne maanaam la imam Bukhari rahimahullah imam la tamit ci luxa ah rahimahullahu taala euh, rahmatan euh, wasi'a maanaam xam nga nafsa tamit dana tekki yaxal maanaam mooy wax lu leer day tekki nafsa maanaam boo xoolee rapport bi mu am mooy dax dox bu gaaw boo xamante ne gaawut lool Euh, mais yéexut maanaam booy dox dinañ la gis dinañ mën a distinguer sa lépp hmm, mais dox gi dina gaaw tuuti loolu mooy naf so hmm, moo tax moom moo féete kaw al hmm. Euh, maanaam mooy waaxu rek mën nañ ko waxe noonu Euh, dégg nga mu ne euh, kon xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ak quatre mille quatre cent treize imam Muslim dina deux cent quatre-vingt-six imam Abu Dawud dina ko xadis neuf cent vingt-trois imam an-Nasa'i trois mille vingt-trois ak trois mille cinquante et un imam Ibn Maaja dina trois mille quatorze imam Malik bin jëlee ci moom xadis bi dina ko cent quatre imam Ahmad na ko xadis numéro vingt et un mille sept cent quatre-vingt-trois ak vingt et un mille huit cent trente-trois kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam At-Tirmidhi rahimallahu al-jami' mu ne baabu nuzul bayna arafati wa jam' baabu buntoon nuzul wàcc bayna arafat diggante arafat wa jam' ak jam' ak jam' maanaam moom mooy Muzdalifa maanaam dañuy wax Muzdalifa dañ koy wax jam' ngir li nga xamante ne mooy nit ñi dajale dajo gi nga xamante ne moom lañ fay daje maanaam moo tax ñaari tur yooyu yëpp dañ koy wax dañ koy wax tamit euh, euh, maanaam kon euh, képp moo tax diggante boobu comme borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa wax ne nañu maanaam boole bu ñu maanaam mu jël baat bi summa afiidu min haythu afaada an ak tamit fa izaa afattum min arafatin maanaam nga gis ne kon Euh, loolu daf ko tuddee kon bëbbu maanaam kon bubbu nag luy bëbbu day xaw a gaaw loolu nag moom mooy kon day mel ni doo taxaw ba pare ak sayru tukki tamit buñ koy wax mooy nit ki day dox di dem waaye du taxaw waaye nag su fekkee ndax kon loolu moom moo tax question posé maanaam mooy est que am naa droit taxaw waaw wala déet maanaam waaye nag taxaw boobu li nga xamante ne moom mooy acte bi mooy ne dagan na waaye ci kaw mu nekk loo xamante ne aajo moo ko waral maanaam dafa am soxla boo xamante ne moom moo waral nga mën a nga taxaw maanaam comme lu demee nekk mu am embouteillage wala nit ki bëgg a dem wanag wala bokk yu mel noonu wala bokk mu am loo xamante ne mënu koo bañ a am maanaam mu wut ko ci yoon bi ak yu noonu yooyu mooy tax mu taxaw waaye taxaw noonu rek ngir taxaw naan damay féexlu euh, yooyu déedéet loolu moom euh, nekkul li nga xamante ne moom mooy lu nu maanaam mu nekkul sunna nekkul loo xamante ne lu ñu yoonal la mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathana Musaddad muy Abul Aswad Musaddad ibn Musarhad mu ne qaala haddathana Hammaad ibn Zayd ah, al Azdi al Jahdami Abu Isma'il mu ne qaala mu ne an Yahya ibn Sa'id te moom mooy al Qattaan ah, Yahya ibn Sa'id ibn ah, déedéet bokkut ak moom ibn Qays la kii rahimahullahu ta'ala mu ne al Ansaari Euh, ngir ne euh, dafa jële ci Musa ibn Uqba maanaam ci waa waa Madina la maanaam kon Yahya ibn Sa'id al-Ansari la ah, rahimahullah ta'ala an Musa ibn Uqba mu imamul Marazi ci waa Madina al-Munawwara an Kurayb mawla ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma maanaam loolu la al-muttafiq wal-muftariq maanaam faaw mooy mooy euh, am na lu ñu bokk mais am na fu ñu wutee maanaam bu ñu xoolee ne Yahya ibn Sa'id ibn al-Qattan bokkut ak Yahya ibn Sa'id al ansaar yi maanaam donte ñoom ñoo bokk euh, maanaam bokk jegewantoo nañ génération ah voilà maanaam ñoom euh, li nga xamante ne moom mooy euh, al al al al ansaar yi rahimahullahu taala non al ansaar yi sax moo ko mag maanaam moo ko mag parce que cent quatre-vingt-dix-huit la génn àdduna six cent quarante-trois la génn àdduna voilà waaye maanaam euh, di kii bi fi mu mën a nekkee moom mooy nga gis ne kii kat waa Basara ñoo soloo ci moom kon nga nga war a jàpp ne kon al la war a doon fekk moo ko mag maanaam nga donte jege wantoon nañ jamono waaye nag magen maanaam euh, gën gën njëkk na ko génn àdduna ci lu ëpp cinquante ans maanaam kon euh, da gis ne dootuñu maanaam xaw nañoo wuute tuuti ndax ci waa beneen bi ci def moom mooy ne moom ci Muusaa ko Uqba man la jëlee maanaam bu boobaa ci waa Madina maanaam da ngay gis ne kon al ansaari la maanaam Muusaa ibn Uqba imaam al-Maghazi an Kurayb mawla ibn Abbaas radiyallahu anhu maanaam gisoon nañu ci asmaa'ul mufrada yi la bokk an Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhumaa anna rasulallah anna nabiyya nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam haythu ba nga xamante ne afaada ci la jógee min Arafaat ci Arafa maala dafa jéngi ila sha'bi euh, ci ay yooni doj maanaam ci hmm, tundu ci ay euh, hmm, yooni doj fa qadaa mu maanaam ay xur maanaam fa qadaa mu daal di faj aajatahu xaajatahu aajoom fa tawadda mu daal di jàpp maanaam kon ngir wàcc ngir faj aajo moo taxoon mu ne fa tawadda mu daal di jàpp fa qultu ma ne ko ya rasulullah e ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam atu salli ndax da ngay julli fa qaala mu ne as-salaatu julli amaamaka mu ngi ci sa kanam maanaam mooy julli nga xamante ne moom mooy timis mooy ne julli timis la woon ngir ne bi jant bi sowee ci la jógee Arafat dem fi nga xamante ne moom mooy Muzdalifa Euh, boobu nag ci yoon bi ci la wàccoon maanaam euh, ngir soxla daal di jàpp ginnaaw ga tamit mu daal di dem euh, kon loolu moom moo imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko nag gisoon nañ ko ay yoon ci ay yeneeni lu tax imam al-Bukhari indi ko moom mooy ay matal jàpp comme fi mu naan baabu isbaaxul wudu indi woon na ko foofu naka noonu tamit indi woon na ko baabu rajul yu wadd saahiba maanaam buntu waa nga xam ne day jàppal maanaam mbokkam mbo moromam maanaam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ah, moom bi mu nan fa ja'altu asubbu alayhi wa yatawadda maanaam man maa ko doon sottil ndox muy jàpp ah, euh, kon yooyu indiw na léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat euh, léegi ci kanam insha allahu taala hadis euh, numéro mille six cent neuf ci baabu nuzul bayna arafat wa jama maanaam buntu mi wax tax wàcc diggante arafa ak ci ak jam Muzdalifa Euh, dina ko indi tamit ci xadis numéro mille six cent soixante-douze ci baabu jam' jam' bayna salaatayni bil Muzdalifa euh, kon maam imaam Muslim inna ko rahimahullahu taala xadis numéro mille deux cent quatre-vingt juróom benn yoon imaam Abu Dawud inna ko xadis numéro mille neuf cent vingt et un cinq imaam An-Nasaa'i inna ko xadis numéro six cent neuf ak trois mille vingt-quatre ak vingt-cinq imaam Ibn Maaja inna ko xadis cent quatre-vingt-douze imam euh, Ahmad indi na ko hadith numéro 21742 21749 21761 21814 ak 21831 kon ñu gis na hadith bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp euh, solo nañu ko ba mu des imam at-Tirmidhi euh, rahimahullahu al-jamii' wa qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab li haddathanaa Muusaa ibn Ismaa'iil mooy Abu voilà at-Tabuzaki Abu Salama al-Minqari at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Juwayriyah mooy ibn Asma ibn Ubayd ibn Mukhariq Abu Mukhariq mooy daqatam dañ koy sabir Abu Asma wala Abu Mukhariq Abu Mikhraq moom rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñaareelu génération bi génnaat na 173 an ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Naafi' mooy mawla ibn Umar ibn Hurmuz mawla ibn Umar rahimahullahu ta'ala annahu qaala mu ne kaana nekkoon Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ñoom sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yajma'u daan na dajale baynal maghrib diggante timis wal isha ak gée bi jam'in ca ah fa ñuy dajalee maanaam fa nit ñuy daje mooy Muzdalifa xayra ludul annahu naka moom kat yamurru daan na romb bi sha'bi ci xur yi maanaam yoon yi nga xamante ne yoon yi doj la alladi bi nga xamante ne axadahu jàppe woon na ko rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon jaar fa yadxulu mu dugg foofu fa yantafidu mu faj aajo moom itam maanaam mu daal di euh, yantafidu moom mooy mu tàncu da intifaadu moom mooy maanaam moom mooy mu daal di tàncu ñu tam istijmar maanaam euh, waaye tawadda'u mu daal di jàpp wala yusalli te doonutoon julli maanaam même bu jàppoo xatta mbéte yusalli mu daal di julli bi jam'in ca foofu nga xam ne la ñuy dajalee julli yi naka noonu fa la nit ñuy dajee maanaam muy Muzdalifa maanaam kon euh, hadith bi day na mawquf la maanaam euh, muy hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu waaye euh, maanaam mawquf la waaye dafa am maanaam hukmu wala boog mu na koo tax tuddee boog ci xadis maanaam mënef na ko wàññee ci mawquf ne sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu lii la def mënef naa wax ne marfu' la tamit maanaam ngir ne bu boobaa day daan nekk xadisul yi maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon place boobu tamit la defee noonu maanaam loolu boobaa moo koy rafu maanaam mu nekk xadis boo xam ne euh, marfu' la xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat benn yoon ci xadis numéro 1673 mooy Eh, comme fi ñu wax mooy baabun man jamaa baynahuma wa lam yatatawwa maanaam mooy buntu daje bi daje bi dajale bi ñuy dajale ju ñaari julli te doo def maanaam julli naa coobare wu ci diggante bi maanaam naafila imaam Muslim na ko xadis numéro sept cent trois dina indi na ko tamit xadis numéro mille deux cent quatre-vingt-huit ñeenti yoon imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille neuf cent vingt-six eh, mille neuf cent vingt-neuf ba mille neuf cent trente-trois

lu bari la ko indi kon ñu gis ne euh, hadith bi wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam an euh, imam ibn Maaja al-Qazwini rahimahullahu al-jamii' na qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Qutaybata mooy ibn Sa'iid qaala haddathanaa Ismaa'iil ibn Ja'far mooy ibn Abii Kasiir al-Ansaari az-Zuraqi Abu Ishaaq dañu Abu Ibraahiim az-Zuraqi rahimahullahu ta'aala al-Ansaari nekk waa Baghdad euh, foofu la nekkoon génn fa àdduna rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xam ne nekk na madani maanaam madaniyul asl la mu nekk Baghdadi rahimahullahu taala nekk ko xam ne da yar ay xale yu buur yeeg yooyu nekk jàngkatu alquraan bu mag a mag a mag génnaat na cent quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi bokk ci juróom tabaqa bi mu ne am Muhammad ibn Abi Harmala mooy al-Qurashi Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala di waa Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom bu juróom-benneelu génération bi la bokk moom mi ngi e, génn àdduna ci li wërwërloo ci cent trente-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi e, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e, bokk ci siqaat yi rahmatullahi ala al-jamii' maanaam mu ne an Kurayb mooy mawla Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa Uh, an ibn Abbas an an Usaama ibn Zayd bokk radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na radiftu àndaale naa Rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min Arafat bi maanaam kon moom la tegoon ci ginnaawam mu nekk radifum maanaam moom mooy ki mu àndaloon mu nekk ci ginnaawam mu yóbbaale ko maanaam min Arafat ci Arafa falamma ma xam ne balagha moom yeen rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam ash-shi'ba ci xur yi nga xamante ne moom mooy yooni doj yi al aysar bi féete ci càmmoñ gi allazi bi nga xam ne duuna mu maanaam mooy bi si féete suuf mooy balaa nga yegg al muzdalifa muzdalifa maanaam balaa nga yegg muzdalifa rek ci doc yooyu montagne yi nekk foofu rek ci yoon yi maanaam xur nga xam te ne da nga boo ci ci ci càmmoñ gi foofu rek la ne mu ne anaaxa mu daal di gooral maanaam mu gooral gëléem gi fa baala mu daal di tuur ndox ah maanaam mu daal di tuur ndox su ma topp nag jaa a maanaam mu daal di dikkee fa sababtu ma daal di koy sottil sottil alayhi ci moom al wudu a ndoxum jàpp bi fa tawadda mu daal di jàpp wudu an ak njàpp xafifan bu woyof maanaam jàppul njàpp goo xamante ne jàpp bu ah, gu gu gu gu mat la ah, fa qultu ma ko as-salaatu julli ya rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ndax dañuy julli qaala mu ne ko as-salaatu julli amaamaka mi ngi ci sa kanam fa rakiba mu daal war moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hatta mbétata mu yegg mu wàl Muzdalifa Muzdalifa fa salla mu daal julli maanaam mu daal julli summa topp nag radifa mu daal di yóbbaale nekk ci ginnaam al-Fadl muy sidna al-Fadl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci ëllëgu Muzdalifa maanaam ci ëllëg sa maanaam bi ñu jóge Muzdalifa di dem Mina moom la ko yóbbu qaala Kurayb mooy mawla Ibn Abbas fa axbarani mu xabaarana Abdullah Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an al-Fadl mu jël ci al-Fadl anna Rasulullah naka dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam lam yazal bàyyiwutoon musutoona dañ yu labbi di talbiya di wax labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak hatta mata balagha mu yegg ci al-jamra muy sànni jamra maanaam kon euh, dañuy gis ne kon Muzdalifa maanaam foofu nag moo tax euh, comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee euh, ne bu ñu yegsee ci foofu nañuy tudd yàlla comme li nga xam ne noonu la ko Alxuraan wax fazkurullaha indal mash'aril haram maanaam na ngeen fa tudd yàlla foofu bu ñu yegsee moo tax bu ñu yegsee Muzdalifa dañuy tudd yàlla di tudd yàlla ba suba gi maanaam noonu la ñuy def xadis euh, bi gisoon nañ ko moom la ñu waxoon léegi ne gisoon nañ ko ci xadis numéro cent trente-neuf cent quatre-vingt-un mille six cent soixante-sept euh, dinañ ko gisaat ci mille six cent soixante-douze insha allahu taala foofu moom mooy fi ñu koy mujjee gisee insha allahu taala gisoon nañu te li nga xamante ne moom moo aju woon tamit ci euh, taxriij bi ne waa xaab kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam at-Tirmidhi rahimahullahu al baabu amri nabi sallallahu alayhi wa sallam bis-sakiinati inda al-ifaadati wa ishaaratihi ilayhim bis-sawti baabu buntu ngi nii boo xamante ne day leeral maanaam amri nabi ndigal gi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle bis-sakiinati maanaam ci dal inda al-ifaadati faf bëbb gi maanaam bu ñu jóge maanaam maanaam mooy bu ñu jóge Arafa ah, su ñu jóge maanaam nit ñi lu ñu bari bari bari tamit nañ ànd ak dal rek maanaam loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li jaaru ngir ne comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon tamit ci euh, julli na iza ataytumul masjida fa'tuha wa antum bis sakinati wal waqar maanaam boo leen dee jull yéeg ñëw ci jumaa ji ci jàkka ji na ngeen ñëw fekk yéen a ngi ànd ak dal ak wegeel maanaam noonu tamit maanaam nit ki tamit ak lu mënti xew maanaam na ànd ak dal maanaam raj-raj loo gi maanaam donte am na maanaam nit ñi bëri nañ waaye tamit nañ ànd ak dal maanaam te bañ a nekk di ba ma xëlte ku nekk di kii euh, di euh, di xeelu sa morom ak di ko euh, ñi maanaam di ko di ko conc ak ay coup d'épaule ak yooyu yëpp maanaam du ko mat maanaam nañu def ndànk rek loolu moom mooy kon nañu dal loolu mooy li nga xamante ne moom moo fa jaadoo maanaam ci jamono jooja euh, wa isharat yi ak junj gi mu junj ci jëm ci yent bi sallallahu alayhi ci ñoom bi sawti ci ak maanaam yar wi maanaam yar wi mu yoroon ci gëléem gi maanaam di ko dawalee gëléem bi moom rek la la la la lañ joxoñ maanaam loolu euh, ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam lii mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam lii la digle nii la def waaye nit ñi tamit imam bi moom mooy wala ñi ki ànd ak mbooloo mi moom mooy wax mbooloo mi ah gars bu leen fàttali ne fii moom amul xuloo amul wuute maanaam falaa rafasa wala fusuq wala jidaala fil hajji maanaam mu mu di leen ko fàttali bu ko defee nit ñi xam ne ah fii kat waruñu werante di xuloo di ak yooyu yëpp ba ma xënte ku nekk di jaay doole sa moroom ak eh, di di wane fulla gu mat ak jom ju mag gi nga xamante ne moom nga amee yooyu yëpp matu ko maanaam dal rek nañ dal loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy la jaadu foofa te it bañ di maanaam di di di di di ah, di di di gaññ ak a naqarlu maanaam ak a mer maanaam ngir ne daa am ko dal sa kaw wala boo ku la ma wala xeet yooyu te loolu noonu buñ ko seetloo lu bëree bëri ci ay accident yi am ñaare doon nañ ko mën a moytandiku bu fekkonte ne bàyyi woon nañ xel yu mel nii waaye nag euh, li ëpp ci nit ñi jànguñu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee maanaam comme jànguñu seen diine itam ah, maanaam loolu ñoom it seeni conséquences maanaam ay ay moom da dul yom rek ci bopp borom comme ni nga xam ne noonu euh, lañ ko xamee wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana Sa'id ibn Abi Maryam moom mooy imam Sa'id ibn al-Hakam Muhammad ibn Salim siiwee ci ibn Abi Maryam Abu Muhammad al-Jumahi al-Jumahi rahimahullahu ta'ala nekk waa euh, Misra rahimahullahu taala moom nag euh, ci fukkeelu génération bi la bokk imam Bukhari rahimahullah taala moom moo solo xadisam maanaam directement waaye ñi nga xamante ne ñoom ne waa saabu kutubu sitta solo lañ ci ay xadisam rahimahullahu taala euh, moom mi ngi génn àdduna cent quarante-quatre année ginnaaw gàddaay Yonent bi euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Ibrahim ibn Suwayd mooy ibn Hayyan di waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam maanaam di waa Madina tamit euh, waaye euh, euh, ki nga al Xatib al Baghdadi rahimahullahu taala dafa ni waa Misra la maanaam bokk juróom-ñetteelu génération bi mu nekk koo xamante ne tamit siqatun yahrub comme ni nga xamante ne loolu la Ibn Hajar wax rahimahullah maanaam ku wóor la waaye day leen indi wax yu ta tumuranke mais maanaam wax yoo xamante ne maanaam xadis yoo xam ni moom rek ko solo waaye nag xadis yi nga xamante ne moom moo moom mooy xadis bii nii maanaam moom rek solowu ko maanaam kon loolu day dëgg day day daf wér na euh, naka noonu mun a qaala haddathani Amr ibn Abi Amr muy mawla al-Muttalib maanaam Amr ibn euh, Abi Amr mooy daqatam comme niñ ko gisal mooy Abu Usman al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala euh, di mawla al-Muttalib ibn Abdullahi ibn Hantab al-Makhzumi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala moom waa Madinatul Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ci génération bi bokk waaye mi ngi génn ci àdduna ci ginnaaw maanaam e, cent cinquantième année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi e, e, ku mel ni Abu ku mel Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala dafay wax ne wéru maanaam dafa ne da'if mais xam nga Yahya ibn Ma'in dafa dëgër ci maanaam ni muy eh, ni muy melale maanaam eh, naka noonu eh, wax na tamit laysa bil qawi waaye al imam Abu Hatim ar-Razi rahimahullahu ta'ala nee na la ba'sa bihi rawa anhu Malik kii moom dara aayul ci mbiram imaamu Malik solo na ci moom maanaam te imaamu Malik xam nañ ko ci ni mel ku mu soloo ci yow dëgër nga imam euh, Abu Zur'at ar-Razi tamit rahimahullah nee na euh, siqa euh, rahimahullahu ta'ala kon maanaam moom ci gàttal daal maanaam nekk na koo xamante ne ku wér la voilà waaw moo tax alhamdulillah xajar rahimahullah ta'ala dafa ne siqatun rubbama wahim maanaam ku wóor la waaye léeg-léeg day def def la moom kon muta moom muy ah, muy Amr ibn Abi Amr ah, mu ne qaala axbarani Sa'id ibn Jubayr muy mawla Waalibat al-Kufi maanaam ah, muy Abu Muhammad Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham rahimahullahu ta'ala muy imam bu màgg boobu di sëriñu di taalibi sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu muy Abu Muhammad wala bokk Abu Abdullah muy mawla Waalibat al-Kufi moom mu ne haddathani nettali moom moom nettali na Ibn Abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu naka moom kat dafa maanaam e, tukki na dem na maanaam dawoon jóge na ma annabi ànd ak bi sallallahu alayhi wa sallam yawma arafa bisub arafa fa sami'a mu dégg annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ginnaawam zajran ay kaddu yu bari maanaam mooy ay ay e, mooy ak jajj maanaam mooy kaddu goo xamante ne dañu nan comme bu ñuy dàq fas yi wala ñuy dàq gëndëm yi li ñuy wax ali ali ali maanaam mu dégg ci lu bari bari nag gaa yi yuuxóondoo di wax maanaam shadidan bu tar wa darban ak dóor wa sawtan ak ay kaddu lil ibli ñeel gëléem yi maanaam mu dégg loolu maanaam ñuy di dàq gëléem yi di dóor mu dégg ay dóor tamit dégg tamit maanaam gëléem yi tamit di di yuuxu maanaam kon mbir yi ah, <laughs> mooy daal coow am njàbbal daal am na ci maanaam wala bokk lu ko nuróo maanaam coow gu rëy am na dégg nga fa ashaara mu daal di junj bi sawtihi ci euh, yaram ilayhim jëm ci ñoom wa qaala mu daal di wax ne ayyuhan naas ay yéen nit ñi aleykum maa ngi leen di dénk bi sakinati ci dal fa innal birra naka mbaax de laysa nekkul bil ida'i ci gaaw maanaam mbaax nekkul ci gaaw ko maanaam mbaax mi ngi ci def mbir mi nañ ko war a defe waaye nekkul ci rek ci ci gaawtu euh, loolu imam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala moo tax mu daal di indi ginnaaw gi euh, mu daal di indi mi nga xamante ne moom mooy maanaam mu ne awda'u maanaam maanaam comme xadis bi daf ne al idaa mu ne awda'u mooy lan asra'u maanaam mooy gaawtu nañ voilà xilaalakum mooy seen diggante Euh, xam nga comme li alxuraan wax léegi maanaam mooy euh, bi nga xam xamante na moom lañ maanaam ñoom naafeq yi niñ daan def mooy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñu waree dem maanaam comme Tabuk bi nga xamante ne moom moo amoon da ngay gis euh, ñu ñëw ne way ñun waajaluñu woon xeex bi moo tax suñ toll amuñu ay gànnaay nang nanga wax yooyu maanaam Eh, eh, affaire yi daal daf ñoo bett nangam xeet yi wax yooyu noonu ñu ngi koy borom bi nag subhaanahu wa ta'aala ne law araadul xuruuja la a'addu lahu 'iddatan walaakin kariha Allahu bi'aasahum fa sabbatahum wa qiila qa'udu ma'al qaa'idiin bu ñu bëggoon law araadul xuruuja bu ñu bëggoon a génn bu doon génn taxoon na leen a jóg mais la a'addu la a'addu lahu 'iddatan doon nañ ko waajal bu baax waaye nag yàlla dafay bañ ñoom ñu ñëw mu mu dikk leen mu daaj leen. fa sabbatahu wa qila ñu ne leen uqudoo maanaam toog leen ma alqaa'idin ànd ak ñuy toog ñun toog leen rek moo tax képp koo xamante ne day daa dafa maanaam daa bëgg am lu mu def maanaam lu baax nekk ci maanaam ñi nga xamante ne ñoom euh, nee nañ amuñu jot amuñu temps amuñu lii amuñu la amuñu alal ak kii amuñu euh, moyen amuñu nangam bu mu sonn ci ñooñu parce que dañ koy tardé rek waaw dañ koy tardé rek moo tax yàlla dëj leen moo ne nag moo tax lu dëgg la mu ne law xaraju fiikum ma zaadukum illaa xabaalan wala awda'u xilaalakum gis nga yabghunakumul fitnata wa fiikum sama'una lahum gis nga bu ñu bëggoon a génn bu ñu génnoon ànd ak yéen du ñu leen yokk lu dul maanaam ak ak ak néew doole rek mooy xabal ak yonjox rek mooy da da doye doyadi rek lañ leen di maanaam dañ leen di ay problème yoo xamante ne yeneeni xeeti problème lay doon waaw wala aw daawu xilaalakum te danañu gaawtu seen diggante dégg wala imaam al-Bukhari daa mooy asra'u daal ne xilaalakum mooy baynakum maanaam xilaalakum maanaam min at-taxalluli maanaam ci taxallul la jóge mooy ak xaajale xaajale voilà xaajale moom mooy taxallul mooy kon jaar seen diggante kon noonu la ñuy def doon nañ gaaw tuuti def ko yam xuuna ko mun fitna ba pare di sàkku ci yéen fitna ba fii ku musamma aw na la te dafa am ci yéen ñu leen di déglu jàpp nañ ne ay jullit lañ ko ñoom dañuy joxe seen xalaat ci mbir yi fekk ñoom ay naa fekk lañ gëmuñ dara moo tax képp koo defee ci moom yu mel noonu moom bul bàyyee te xel ay ay waxam parce que dalay tardeel kefe na wax xalaatam xëy na pour rek nga dégg ko noonu rek mais jarul parce que da lay tardeel kese voilà euh, mu ne wa muy muy leeral lool mu ne wa fajjar naa maanaam ballal nañu xilaalahuma maanaam mooy fi mu ne wa fajjar naa xilaalahuma naharan fa kaana lahu sabab maanaam ci sourate Kahf wa fajjar naa mooy ballal nañ xilaalahuma seen diggante muy diggante ñaari tool yi mooy baynahuma naharan ak dex maanaam bu ko defee muy mën di arrosé ci ñaari dëkk yëpp ci ñaari tool yëpp maanaam kon euh, loolu lay wax maanaam Bukhari comme niñ koy gisee saa yu amee kàddu bu jot rot ci hadith yi mu nekk baat bu jafe moom su koy expliquer day jëm tibbee ko maanaam daf koy indee ci ni mu ñëwee ci alxuraan moo mu indi aw daaw ba pare daan di wax xilaalakum ndax baatu xilaal ñëwul ci hadith bi waaye nag day soxla leeralaale ko maanaam bu ko defee ñu xam ne lañ bëgg a wax. maanaam mooy dañuy gaawtu seen diggante nekk seen diggante maanaam kon al ida li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax mooy yëfi gaawtu ko yëfi naafeq la mooy di gaawtu di di di raj raj walla maanaam voilà di njëkkante yenn njëkkante yoo xamante ne euh, xam nañ ni dañuy dem kay maanaam dañ ñëpp dem doole ah waaye léeg-léeg dañ koy gis ci jàkka yi maanaam jàkka ji dañuy dañuy dañ leen dañuy sëlma rek nga gis gars yi ni ñuy ba ma ba nga xam ne dañu duñ sax ba bu ñu génnoon ndànk problème du am waaye bu fekkee dañuy dañuy dañuy bëma ñoom ñëpp jañandoo dem ci buntu bu ndaw flux bi nga xam ni muy gaawee ni muy bëree noonu te bunt bi daa tuuti moo tax duñ fa xaj nga gis ñu bëma xante yàlla sàmm euh, xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi euh, rahimahullahu euh, taala mu rek mu ko tam ci ashaabu kutubu sitta waaye wax waaye xadis yu mel nii maanaam luy leeral lu mel nii am na maanaam ba ba ba maanaam bëri nañ ci ci maanaam ci saxee bi maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko junjee ci ent bi saa xam ne noonu ah aleykum bis sakinati wal waqaar ak maanaam aleykum uskunu ah araakum rafi'ina aydikum ka aznabal xayli shumsil buhumi uskunu fi dal leen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne euh, yooyu yëpp Hmm? Euh, waaw yooyu yëpp lu lu lu leer la wallahu a'lam mu ne baabu baabul jam'i bayna salaatayni bil muzdalifa baabu buntal jam'i dajale bayna salaatayni diggante ñaari julli bil muzdalifa ca muzdalifa mi ngi ci dama nag julli timis ak gee maanaam ngir ne buñ jugee arafat daw muzdalifa dem jullee fa timis ak gee foofu lañ koy jullee Euh, Muzdalifa foofu dañ fay jege ñu borom bi subhaanahu wa ta'ala moo tax mooy euh, mooy at-taqarrubu ila zulfa maanaam moo tax képp ku mënul taxaw ca Muzdalifa comme li ko imam Hafiz taxaw ca Muzdalifa na jegeñ lu yàlla zulfa wala sax jege yàlla parce que loolu rek la ñuy def Muzdalifa moo tax Muzdalifa mu ne na di tudd yàlla fazkurullaha dee leen tudd yàlla indal masharil haram foofu nga xamante ne moom mooy symbole yàlla bu mag bi nga xamante ne dañ ko xormaal maanaam kon foofu noonu nga dem nga tudd yàlla ngeen daje nga nga fàttaliku yàlla kon la tax ñuy ñëw Musdalifa mooy di fàttaliku yàlla di tudd yàlla voilà maanaam sa xol takkoo ak yàlla borom subhaanahu wa ta'ala maanaam ngir nga sàkk koo jegeñ lu euh, moo tax nag ñuy dajale foofu diggante julli yi ci maanaam timis ak gée mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathana Abdullah ibn Yusuf mooy Tinnisi mu ne qaala akhbarana Maalik moom Daaru Hijra an Muusaa ibn Uqba moom al-Maghaazi an Kurayb an Usaama gisoon nañu hadiis bi léegi radiyallahu ta'ala anhu Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu annahu nag moom kat sami'a dégg sami'ahu dégg na ko maanaam Kurayb moo ko dégg yaqulu mu ne dafa jañu na dem na ah, moom tukki na rasulullah ndawal yàlla rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam min Arafa ca tukki ca Arafa fa nazala mu daal di wàcc ash-Sha'ba ci Euh, yooni xur yi maanaam yooni doj yi fa baala mu daal di euh, tuur ndox su ma topp tawadda mu daal di jàpp walam yusbir waaye matalul woon al wudu a njàpp fa qultu ma wax la ñeew ko ne ko as-salaatu julli ndax dañuy julli fa qaala mu ne as-salaatu julli de amaamaka mi ngi sa kanam maanaam mooy bi demee ba Muzdalifa fa jaa mu daal di ñëw nag al Muzdalifa ca Muzdalifa fa tawaddaa foofu nag la jàppoo fa asbagha mu matal maanaam mooy kon njàpp lale nga xamante ne daf koo jàpp te matalul maanaam mooy matalul njàpp bi loolu mooy comme njàpp gu googu nga xamante ne moom lañ mën a def maanaam loolu moom la def bu ko defee euh, loolu day tegte na ne mënef na ko def ngir euh, maanaam bu fekkente ne nit ki dafa bañ dafa bañ a nekk ci leneen lu bokkut ak laab nee na wala boog muy yeesal njàppam nee na fa ba mu fa yegsee nag nee na su ma topp nag uqiimat ñu daal di taxawal as-salaatu julli fa salla mu daal di julli al-maghriba euh, timis su ma topp anaaxa mu daal di gooral kullu insaan gépp nit ku nekk ay ba'irahu gëléemam fi manzilihi ci wàccuwaayam ma topp nag uqimat ñu daal taxawalaat as-salaatu julli maanaam julli gée maanaam loolu mooy teg la ne eh, maanaam dañuy def ñaari julli bu ñu leen dee maanaam buñ naan nañ ko def boole leen loolu tegtalewul dañ ko war a gaawal li gaawaay boo xam ne dañ naan rek maanaam dañu naan sëlmal asalaamaaleykum rek daal di jugaat taxaw maanaam loolu tegtalewul loolu nee na fa salla moom moom la julli wala mu salli te julliwul tamit baynahuma seen diggante maanaam diggante ñaar yooyu yëpp julliwaatu ci xadis euh, bi comme niñ ko gisi woon léegi imam Bukhari nag xadis numéro euh, cent trente-neuf cent quatre-vingt-un mille six cent soixante-sept ak mille six cent neuf fii nag la koy mujjee indi ci Sahih bi rahimahullahu ta'ala te gisoon nañu ashaabu kutubu sitta ko moom des imam mu ne baabu man jamaa baynahuma wala mu yatatawwa baabu buntu man nga xam ne jamaa dafa dajale baynahuma seen diggante maam daa da daa boole diggante timis ak gee wala mu yatatawwa te coobara woowul ak naafila maanaam julliwul julli naafila mooy salaatu tatawwa salaatu tatawwa loolu euh, moom lay leeral fii ne maanaam mu loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def maanaam moom mooy ne bu ñuy julli di dajale ja di boole ñaari julli ah maanaam du ñu naafila ci diggante bi wala boog naafila ci diggante bi du nekk loo xamante ne lu ràññ maanaam euh, boo daal tàmm naafila di ci diggante bi jarul nga koy def donte naafila ci diggante bi du ko yàq comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ah euh, biñ ci tollee mos nañ bi biñ njëkkee gis xadis bi xadis moom cent trente-neuf loolu waxoon nañ ko leeraloon nañ ko naka noonu itam euh, gisoon nañu ko gisoon nañ ne euh, maanaam tamit maanaam le fait que ñu jëlaat gëléem yi yóbbu ñëw voilà mooy wane ni boo fi naafila boo fi jullee ñaar raaka garawul waaye daal maanaam dajale bi boole leen maanaam euh, te bañ a naafila seen diggante loolu mooy li nga xam ne mooy li gën mooy li ràññeeku rawatina ne bokk ci naafila yi gën ci naafila yi ginnaaw euh, maanaam bokk na ci maanaam maanaam buñ jógee buñ jëlee raakaay nga xam ne moom mooy safa witar jël ñaar raakaay fajar yi ñaar rakkaay yi gën mooy yi nekk ginnaaw timis ànd ak loolu yëpp yenente bi sallallahu alayhi wasallam defu ko bis boobu am loolu day wone ne loolu moom mooy sunna mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab li haddathana adam ibn abi iyaas mu ne qaala haddathana ibnu abi zib te moom mooy muhammad ibn abdurrahman ibn mughira ibn harith ibnu abi zib an az-zuhri ibn shihab an salim ibn abdullah ibn umar ibn khattab an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma qaala jamaa boole na an nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bayna al maghrib diggante timis wala isha ak bi jam'an fële ca fa ñuy daje maanaam fa ñuy daje te dafa boole julli muy Muzdalifa kullu wahidatin bépp benn minhuma ci ñoom bi iqamatin ci taxawal rek la am maanaam nodd maanaam euh, euh, dañ koo taxawal lal euh, dinañ ñëw ci wàllu nodd gi insha allah taala mais maanaam benn bu ci nekk dañ bi ñu noddee benn yoon lañ nodd ñu daal di liqaamal benn bu ci nekk loolu seen Abdullah ibn Umar wax radiyallahu anhu ah maanaam li yéeme nag mooy ne li tax maanaam imam Malik jëful jëlul wax ji maanaam ànd ak ne Seydina Abdullah ibn Umar moo ko wax radiyallahu anhu ànd ak ne waa Madina ñoo solo xadiis bi maanaam loolu comme ni ko ñenn ñi waxee ah, ñoom imam ku mel ne ñoom imam at euh, li yéeme mooy xadiis Seydina Abdullah ibn lu tax ah euh, waa Kufa ñoom ñoom Abu Hanifa ak ñeneen rahmatullah ñoom jëfandikoo wuñ ko ñu dem jëfandikoo xadiis Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu ànd ak dégg nga waaye ala kulli xaalan euh, li nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër mooy lii insha allahu taala te loolu daañu ci ñëwaat gën ko leeral insha allahu taala mu ne kon nag euh, kon wala kullu wahidatin bépp benn bu ci nekk min huma ñoom bi iqaamatin dañoo liqaam rek maanaam kon dañoo julli dañoo noddu liqaam ñaari noonu la dajalee te loolu daañu ci ñëw insha benn bu ci nekk dañ koy liqaam walam yu sabbih waaye julliwul maanaam sabbih li muy teg mooy julli baynahuma seen diggante wala du caageen ala isri ci jeexital kulli wahidatin ci bépp benn minhuma ci ñoom ñaar julliwul seen diggante te julliwul tamit ci lu maanaam ci jeexitalu beneen bi ci def maanaam bépp benn ci ñoom ñaar euh, kon loolu moom mooy ne kon buñ dajalee bu ñu tukki wala yu mel noonu ba tax ñuy dajale su suñuy dajale maanaam naafila gi du ko jarat voilà parce que boo naree la yooyu kay matal julli gi hmm? comme li Seydina Ibn Umar wax radiyallahu anhu mu ne ko mu ko naree def matal noonu naafila bu ko naree def matal julli gi de hmm? <laughs> dégg nga te naafila bi te lii nii maanaam Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom dagalooluñu wàññi lu dul ci kaadu fi bi maanaam astaghfirullah boole bi boole lu dul ci kaadu fi biir bi maanaam gisoon nañ ko ci di julli maanaam Muzdalifa ak fële ca Arafa waaye wàññi nag daganal nañ ko voilà boole bi lañ daganal lañu lañu daganal lu dul ci kaadu fi biir bi wuuteeg jumhurul ulama rahmatullah alayhim foofu nag biñ ci sukkandiku ko hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu maanaam moom dafa foog ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu rek la ko mës a def maanaam moom moo tax mu mu jëfandikoo ko waaye li comme ni ñu koy waxee rek maanaam kii kii kii euh, almusbitu muqaddamun ala nafi kii saxal moom la ñuy jiital ci kaw kii dàq te saxaaba yu bi radiyallahu anhum saxal nañ boole bi yenente maanaam euh, boole bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam boole julli comme ni nga xamante ne gisoon nañ ko biñ ci tollee wallahu a'lam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon na ko xadis numéro mille six cent soixante-huit Euh, gisoon nañ ni waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko mu des imam Ibn Maaja rahimahu rahimahullahu taala hadith bi fa fii lañ ko lo ko imam Bukhari bi mujjee indi euh, euh, waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko mu des imam Ibn Maaja rahimahullahu al-jamii' mina qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathana Xaalid ibn Maxlad te mooy al-Qutwaani rahimahullahu taala wax nañ ne mooy al-Hariri mu Abu Haytham al-Qutwani al-Bajali maanaam waa Kufa la moom rahimahullahu ta'ala bokk ci fukkeelu génération bi génn àdduna deux cent treize def année a gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi waa ku maanaam Bukhari rek moom moo solo xadiisam directement maanaam waaye waa ñeneen ñi ci des waa saabu kutubu sitta solo nañ ay xadiisam moom des moom at-Tirmidhi moom at-Tirmidhi moom solo xadiisam nañ ci ko solo ci moom moom dafa gën teel a génn àdduna deux cent treizième année la génn àdduna rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Sulaymaan ibnu Bilaal te mooy al-Qurashi rahimahullahu ta'ala mooy Abu Muhammad waaye bokk ci juróom-ñetteelu génération bi génn àdduna cent soixante-dix-septième année ginnaaw ko da Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Yahya eh, ibnu Sa'id te moom mooy al-Ansari al-Ansari ah, mu ne waa Madina ah, okay mu ne qaala akhbarani Adiy ibnu Thabit te moom moom tal Ansaari moom euh, waa Kufa la bokk ci ñeenteelu génération bi génn àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathani Abdullah ibn Yazid al-Khatmi euh, muy Abu Musa rahimahullahu ta'ala euh, moom saxaaba la radiyallahu ta'ala anhu ah Abdullah ibn Yazid ibn Zayd voilà radiyallahu ta'ala anhu Abu Musa al-Ansari al-Kufi al-Khatmi radiyallahu eh, ta'ala anhu maanaam moom nag dafa gis Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hmm? dafa gis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom presque ci cinquième ah, eh, cinquième année la génn àdduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom euh, mu ne qaala haddathani abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu mooy xaalid ibn zayd radiyallahu ta'ala abu ayyub al-ansari la gën a siiwee abu ayyub la gën a siiwee al-ansari radiyallahu anhu bokk saxaaba yi tamit euh, nekkoon waa Madina ginnaaw gu mu nekk waa Sham génne àdduna Constantinople mooy Constantinople foofu la génne àdduna euh, radiyallahu ta'ala anhu ci cinquantième jàpp cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag Euh, moom moom la këram la yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkkoon a dal comme ni nga xam ne la nga xam bi mu demee Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam euh, ne imaam Bukhari yi ak imaam Muslim boobu dëppoo ci juróom-ñaari xadis sept imaam Bukhari yi wéetoo na ci benn xadis imaam Muslim wéetoo ci cinq xadis bu xadis sayyidina Abu mu ne anna Rasulullah naka ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam jamaa boole na fii hajjatil wadaa' ci aju tàggooga maanaam al maghriba timis wala isha ak gée bil Muzdalifa ca Muzdalifa maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole na timis ak gée eh, ca Muzdalifa hadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko xadis numéro mille deux cent quatre-vingt-sept imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro six cent cinq trois mille vingt-six imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro trois mille vingt imam Malik indi ko xadis numéro mille cent quatre-vingt-treize imam Ahmad indi ko xadis numéro vingt-trois mille cinq cent quarante-neuf vingt-trois mille cinq cent cinquante-trois vingt-trois mille cinq cent cent six ak vingt-trois mille cinq cent soixante-douze kon ni xadis